ginnaaw bi nga xamante ne nii gis nañu lan mooy alfath ak tamit kañ la wàcc muy keroog bi nga xamante ne nii mooy sulxul xudaybiya ci juróom benneelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ñu xame ko tamit ci umratul xudaybiya kon nag ñu ñëw ci saar bi nga xam ne madinatul munawwara ala saakiniha afdalu la wàcc waaye nag waxoon nañ la loolu li ci am mooy ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu jógee sulxul xudaybiya ca xudaybiya ca buntu màkk di ñibbi ci guddi gi mooy saar bi suuratun layliya la mooy saar la boo xam ne guddi la wàcc moom nag ci la saar bi wàcc ci yoonu màkke bi kon suñu boroom tabaaraka wa taala di tàmbali mu ne bismillahi rrahmaani mu ne kon bismillahi ci turu ki nga xamante ne mooy allah arrahmaani te fees dell ak lay tàmbale arrahiimi te jooju yaatu mu ne innaa fatahnaa laka fathan mubiina mu ne innaa ñun borom bi tabaaraka wa taala fatahnaa laka ñoolu ubbee yow rasuulullah sallallahu alayhi wa sallama fathan mubiina ubbite koo xamante ne niigu gu leer la muy lii nii accord yi nga am ak waa Quraysh ba nga xamante ne nii mooy ne poñ yi dox seen diggante nga xam ne fukki at yoo xamante ne nii fukki at la yoo xamante ne nii jàmmoo mooy am l'islam loolu la bëgg mooy xeex nekkul li nga xamante ne moom lu ñuy ut xeex du ñu xeex ngir xeex kese mooy jihaad boo ko l'islam di wax mooy ngir ñu mën a taxawal li nga xam ne mooy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawlaa mooy ne kon mooy taxawal kalimatu laa ilaha illa allah mooy ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul borom bi tabaraka wa taala te sayyidina muhammad nag mooy ki nga xamante ne nii salawaatu rabbi wa salaamuhu mooy ki nga xam ne moo ñuy jottali moo nekk suñu digganteeg suñu borom te moo ñuy jottali li borom bi di xaar ci ñun loolu mooy objectifu xare moo tax nag bi nga xamee ne nag loolu jeex na l'islam moom bu amee jàmm te jullit ñooñu xam li leen war mooy ne jeex na mooy ne wax dëgg yàlla l'islam dina ci avancer avancer boo xamante ne nii bu toogoon téeméeri at yoo xam ne lépp ci xare la woon li muy am ci fukki at ni muy gé dugge ci biir dëkk yi ci fukki at yoo xam ne jàmm la du ko dugg ci téeméeri at yoo yële moo tax suñu boroom kon wax kolo yi mu ne li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbik ngir suñu boroom daal di lay muural daal di lay jéggal maa li nga xamante ne nii taqaddama moo jiitu min dambika ci li nga xamante ne nii moom la awaam yi ak keneen koo xam ne du yonent mooy ne ñooñu awaam ñi nga xam ne ñu màgg ñeeg ñoom ñépp awaam yi mooy lamdaa yi ci ngëm yàlla yi ak keneen kurut yonent rek ñeneen ñi moo xam ñu jege ñi muqarrabuuna yi suñu boroom jege ña la ñépp mooy ne lépp loo xamante ne nii lu ñuy tudde bàkkaar la mooy ne loolu moom moom moom sori na bokkul ak lii bi suñu borom di wax nii maa taqaddama li nga xam ne moo jiitu min zambika ci sa li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy bakkaar wa maa ta'axxara ak li nga xam ne moo mujju wa yutimma mu daal di mottali ni'matahu xéewala moom borom bi tabaraka wa taala alayka ci yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa yahdiyaka mu daal lay gindi siraatan ci yoon woo xam ne mustaqiima gu cow wooral la muy woo loonu lislaam di yoonu borom bi tabaraka wa taala gis nga lii nag mooy lii dan bëka nii mooy ne jamais loolu borom xam-xam yépp d'accord nañu te tamit mooy ne képp koo xam ne jàng nga dara ci diine xam nga ci diine xam nga lenn mooy ci wàllu pas-pas li nga xam ne jullit bi da ko war a pas fas ko daal di koy takk gëm ko mooy ne yonent yi alayhim salaatu wassalaam suñu borom dalee na def maasumun mooy ñoo xamante ne dalee na ñoŋal ci ñuy def bàkkaar kon nag fii bu suñu borom ne ma ta'a ma taqaddama min dhanbik li jiitu li nga xam ne mooy sa bàkkaar jamais loolu bokkul ak li nga xamante ne kudulub yonent moom la ñuy wax ci moom ci xàqam naan def na bàkkaar bu dee def na lu dul noonu mooy ne jamais dëgg ab yonent du gis mukk lu borom bi tabaraka wa taala di tere mu daal di koy tey daal di koy def loolu moom yaakaar naa ne moom képp aajowul sax nit ki xanaa ñu koy leeral loolu le te loolu nag mooy bàkkaar bi nga xamante ne ni moom lañ xam jamais loolu mënu tukkee ci bi yonent alayhi salaatu wassalaam waxuma la bi yonent rek am na ci nit ñoo xamante ne nii ñu jaamu seen borom tabaaraka wa taala ba suñu borom daal di leen daal di leen max ñu nekk mahfuzun ñoo xam ne da leen di wattu ci ñiy def sax ay bàkkaar waxatuma laa ñi nga xam ne ñooy seen sang di yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax gis nga keroog li suñu boroom doon wax ci suratu tahrim bi muy wax yaa ayyuha nabiyyu lima tuharrimu maa ahalla allahu lak naan yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu tax loolu du xaraamal li ma tuharrimu lu tax ngay xaraamal bu ñu ko dégg mukk ñun li ñu dégg xaraamal mooy fekk lu yàlla daganal mu koy xaraamal kallaa summa kallaa summa kallaa mukk loolu mooy li ma mu lu tax ngay privé mooy ngay xañ sa bopp voilà loolu mooy dëgg-dëgg tekkin bi dañ ko waxoon noonu nag waaye baax na ñëwaat ngir nit ki mën a xam ne waxuñu mukk mooy moom day fekk lu borom bi daganal mu daal di koy xaraamal mukk moom du xaraamal lu dul lu borom bi tabaraka wa taala xaraamal te du daganal moom alayhi salaatu lu loo xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala daganal kon li ma tuharrimu mooy lu tax ngay xañ sa bopp loo xam ne boroom bi moo la ko may daal di la koy defal bu ko xañ sa bopp ngir rek daal di doxee ngir bëgg-bëggu sa soxna yi ndax kat moom xamoon na ne suñu borom moo ne woon wa ashiruhunna bil ma'ruf dundu leen ak soxna yi ci njekk loolu nag moom la xooloon alayhi salaatu wassalaam ne comme que ci njekk naa leen defal loo xam ne man maay xañ sama bopp loo xam ne moom dagan na ci man waaye ngir moom ñu kontaan loolu nag la ko boroom bi ne bu ko doxale noonu ci benn tudd na bàkkaar mukk yu mel noon nag la alquran di wax di wax yu mel nii nga tudd muy tudd zanb nga xam ne mooy ne lool majaaz la mooy ne mbir la moo xamante ne nii dañ ko koy woowe waaye nekkul xaqiiqa bi rëgg dëgg la nga xam ne moom lañ ci xame ci lang teg tamit ci làkk lañuy ñuy woowe bàkkaar jamais jamais jamais te loolu yenent yépp la alayhimu salaatu wassalaam saa bu ñu ci ak bu soobee borom di tabaaraka wa taala ci ci tafsir bi yépp dinañu ko leeral ndax loolu dafa nekk fii gaayati la hammiya ca njomboxtalu am solo ñu xam ne sori nañu di def loo xamante ne ni neexul borom bi tabaraka wa taala kon nag mu ne wa yansuraka allahu nasran aziza saay suñu borom dalaa defal ubbi gu rëy muy ubbi sulhul hudaybiya ubbeegu rëy gii nii nga xamante ne nii moom moom mu ne wayan suraka ngir mu dimbali la tamit ba léegi wallaahu borom bi nasran dimbal goo xam ne azizan gu dëgër lay doon gu matale te dëgër goo xam ne moom dara moom kenn ku borom bi dimbali soxla waatoo leneen de yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ne xadiis bi ne ci saxiixu imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullahi bii bi mu wàccee aaya bii nii bor sahaaba yi radiyallahu anhum bi mu ko jàngee bi muy jàng ba jàng lii ñu ne ko hani an laka ya rasulallah ah yow de tatagal nañ la yow daw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ki la borom bi defal lii ñun nag ana lañu lañu am suñu boroom wàcce li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy juróomeelu laaya bi loolu ñu ci ñëw comme ni mu nekkee ci saxiixu imaamu muslim rahmatullahi alayhi moo tax gis nga fatxu fatxul Hudaybiya gi moo tax al imaamu al Baraa ibn Aazib comme ni ñu ko tudde woon moom bokk na ci ñu ko nettali ba muy wax al Hudaybiyatu bi'run ne Hudaybiya teen la doon na wax ne yéen di sa yéen yéen taabi'i yi mooy taalibey sahaaba yi radiyallahu anhum seen ginnaaw bi nga xam ne ci la seen ñoom biñ fi desee yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem ar-rafiq al moom sayyidina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma taalibe la woon fi yonent bi salawaatu rabbi wa salaamuhu ak baayam yépp mu ne yéen yéen yéen nit ñi de la ngeen di woowe fatxu makka bi nga xam ne moo am ci juróom-ñetteelu at bi ubbi makka gi nga xam ne moo siiw rek te moo taxoon ñu la doon leeral ne fatxul fatxu bii du boobu de waxuñu boobu bii sulxul xudaybiya mu ne yéen nit ñi de damaa gis ne yéen da ngeen a jàppe li nga xam ne mooy fatxu makka boo bool nga xam ne ci la daal ci la borom bi tabaraka wa taala nangu wekkan ba gi daal di koy teg ci loxoy yonent bi salawatullahi wasalaamu aley yéen lool ngeen di jàppe fatx mu ne ah dëgg la de fatx la ak ubbee moom ngeen jàppe ubbee mu ne dëgg la ak ubbee la de waaye ñun de sahaabaa yonent bi alayhi salatu wasalaam li nga xam ne moom lañ jàppe woon ak ubbeegu gën a gi ngeen xam ne yéen nit ñi léegi moom ngeen jàpp mooy sulhul Hudaybiya mooy sulhul Hudaybiya te moo dëppook li nga xam ne moom la alquran wax nii ne ko inna fatahna laka fathan mubina suñu boroom di continuer mu ne huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin mu ne huwa moom boroom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne alladi anzala mooy ki wàcce keroog bi nga xam ne ci ngeen nekk foofale ca teenub Xudaybiya waa Màkka yónni ñoo xam ne dañoo ñëw di leen narge gisoon nañ mbooloo moo a ñëwoon bëggoon a dal ci jullit ñi ñu jàpp leen après ñu jéggal leen waaye Seydina Xaalid ibnul Walid ñëwoon na ba tiim leen ak i fasam ak ñi nga xam ne ay gawaram di bëgg rek nit ñi saxaaba yi radiyallahu anhum daal di fippu waaye suñu boroom nee na maa wàcc ci seen kaw as-sakiinata dal fii quluubil mu'miniina ci xolu way ngëm yàlla yi keroog li yazdaadu iimaanan ma'a iimaanihim ngir ñu yokk ngëm yàlla boole ci seen kaw ngëm yàlla loolu day wane ne kon ngëm yàlla day yokk waaye bu dee day yokk it day wàññeeku walillahi junuudu samaawaati wal ard te borom bi moo moom soldaari asamaan ak suuf li nekk ci kaw suuf si li nekk ci asamaan yeeg fu kenn xamul loolu lépp lu ci nekk rek bu la borom bi soxlaa mooy ne kenn manu la li nga xam ne moom mooy nam nam mu borom bi tabaraka wa la te lu nekk ci moom man na koo def mu jël loo xam ne moo lay alak yow doomu aadama bi wala yow jinne bi wala ku mu bëgg alak ci kaw suuf ak moom soldaaram ni moo ko moom waat yi nekk ci asamaan ci ay malaakaak leneen